بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون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 يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق الله العظيم kon moom mooy ne bisu àllaaxira Ah, ñoom yubasaruuna borom subhaanahu wa ta'aala dana leen wan ñëpp maanaam dana leen wan seen soppe yi dana leen wan seen xarit yi donte ñoom bëgguñu leen a gis yawaddu boobaa dana mébét al mujrimu aji jomba jaa jaamu law yaftadi law aka neexoon ba yaftadi mu mën a weccoo min adaabi yawmi idin min adaabi ci mbugalum yawmi idin bis boobee bi banii ci ay doomam wa saaxibati ak àndandoom jigéen wa axi ak mbokam o wa yi ak maanaam ndeyam ak baayam ba mu fàccee allati ñi nga xam ne wii ñoo ko daan aar wala ca la daan eh, ca la daan jublu saa ne wa man ak mboolem ñi nga xam ne fil ardi ñoo nekk ci suuf si jami'an mboolem seen summa topp nag yuñ ji mu daal di mucc borom bi subhaanahu eh, kon maanaam gisoon nañ ci aay yooyu eh, li nga xamante ne moom mooy njàngat mi te lu ci maanaam lu ci bëri bëri muy wër-wërloo ci buñ xoolee li mu am euh, euh, li mu lëkkaloo ak maari yi mooy yoon yi ñuy jaar yi ci yàlla ak yéegi nii jëm ci borom bi subhaanahu mooy ne euh, daa iman dina am dafa am nit ku bëgg a dem ci yàlla ku nekk dafa am loo xamante ne faw nga xam ne dafa am ay sacrifice yu bëri yoo xam ne yoo nga war a def ba pare tamit Euh, képp koo xamante ne dafa nar a dox sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala nga daal di koy teg ndànk ne la maanaam daal di continuer yow dem ci sa yoon te laa bu dem mu bari ay barrière maanaam ay ay ay ay ay gàllankoor yoo xamante ne ñoom ñoo nekk euh, di la gàllankoor wala borom bi subhaanahu wa taala euh, waaye ñooñu ñëpp ëllëg ci kanam borom bi subhaanahu wa taala duñu la mën a dara waxuma la nag maanaam maanaam bu àllaaxira waxuma laak nag li nga xamante ne moom moo aju ci sa diggante yow ak sa borom subhaanahu wa taala euh, ngir li nga xamante ne moom mooy euh, àllaaxira ya fa nekk ya ñuy wax am na solo ci mucc ci naka noonu am na solo ngir mën a jote ci àjjana ji ngir ne mucc ci safara moom mooy euh, mooy safaanu dem àjjana waaye nag loolu yëpp dafa am lu gën a lu nekk ci ginnaaw loolu yëpp te loolu mooy li gën a màgg moom mooy ne borom subhaanahu wa Euh, moom moo gën a mag loolu yëpp euh, comme ni ko alquran wax wa ridwanu min allahi akbar ngërëm maanaam yi tukkee borom subhaanahu wa ta'ala ñoom ñoo gën a mag lépp kon nag képp koo xamante ne da ngay soobu jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala war ngaa def yitte ba am lenn loo xamante ne lu lay gàllankoor la wala borom bi subhaanahu wa ta'ala ba nga xamante ne euh, sa gis-gis sa bët ci kenn ci lenn rek nga koy teg kenn muy yàlla borom subhaanahu wa taala comme ni mu ko waxee fa aynama tuwallu fa samma wajhullah waaw foo leen mën di wël wël wëlbati ko rek nee na euh, foofa la euh, euh, la jëmmi borom subhaanahu wa taala nekk wajhullah foofu la nekk maanaam borom bi mi ngi leen di feeñoo foofu kon ngeen jublu ko waaye nag kon du mooyu borom bi nag subhaanahu wa taala lool moom mooy musibaay musibay bu boobaa képp koo xamante ne noonu nga loolu moom nga def euh, borom subhaanahu wa taala euh, dana la dumóoyu te bu boobaa euh, nga daal di comme ni wa man arada arada allah anhu wala comme ni yeneen bi wax sallallahu wa sallam ci hadith salaasa nafar yi maanaam mooy ñetti ñooñu doon ñëw fekkee jotaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba ba mu dummóoyoo daf ni kooka rek moom euh, yàlla du mooyu na ko maanaam comme que dafa du mooyu jotaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom it kon borom subhaanahu wa du mooyu na ko euh, kon loolu tamit euh, lu mat a bàyyi xel la lépp loo xam ne daal day dox sa diggante ak buur yàlla subhaanahu wa taala loolu moom see boo nga rek maanaam nga jullee ko jullee néew nga kàbbar ci moom ñeenti kàbbar daa di dem sa yoon borom bi nag subhaanahu wa taala di wax ki nga xamante ne moom ci rëccu la ne eh, ba ginnaaw bi nga xamante ne dummóoyu na borom bi subhaanahu wa taala li nga xamante ne moo ko fekk ci ay rëccu eh, ak eh, di di di mébét mën a safara ngir moom mucc waaye borom bi subhaanahu wa taala ne ko kallaa ne baad a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim kallaa innaha ladaa nazaa'atan lishawaa tad'u man adbara wa tawallaa wa jama'a fa aw'aa sadaqallahu al-azim nekkal laa jajjo mbir mi nekkut noonu de innaha lii naka lii mooy lii nga gis nii innaha naka moom ah ladaa safaray buy buy tàkkale te birbiri muy ladaa nazaatan aju rocci la wala ci beneen njàngi nazaatun luy rocci la shawa ñeel euh, jëmm yi maanaam ñeel cër yi yaram yi ak bopp yi dina ñëw ci baatu shawa insha allahu taala ak wuute yi ci boroom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim mu ne taddoo day woo man képp koo xamante ne euh, add bara danga dummóoyu ah, watawalla te nga wan ginnaaw wane ginnaaw wala boog addubara nga wane ginnaaw watawalla te nga dummóoyu maanaam loolu kon képp koo xamante ne dafa wane ginnaaw mooy addubara watawalla te mu dummóoyu wa jamaa te dajale fa awaa di def ci gafagaam maanaam di dajale rek di dóor ci compte yi di da di dóor ci gafaka yi kooku la safara boobu di woo boobu ñu tuddee la voie incha allahu taala dinañ ñëw ci eh, leeral li nga xam ne moom moo aju ci buntu boobu kon borom subhaanahu wa taala mi ngi naan yéefir boobu kallaa jajul eh, maanaam kallaa déet kallaa mbir mi demewut noonu kallaa waaw eh, maanaam kallaa ñetti maanaa la am maanaa bu njëkk bi moom mooy bi nga xamante ne moom la basri yu nay di wax rahmatullah alayhim te moom mooy ñoom dañ ne euh, kalimatu zajri wa rad'a la moom mooy kàddu la goo xamante ne day jañaat day day day day day day day day jajjaate te euh, day day day delloo nit ki ginnaaw di ko wax ni ko ah dellul ginnaaw xoolaatal sa bopp wëlbatikul bàyyil li nga xamante ne moom mooy euh, li nga nekke moom mooy kalla kon lool moom mooy maanaa bu njëkk bi ñaareel bi nga xamante ne Euh, moom mooy kallaa ñaareelu maana bi nga xamante ne euh, moom lañ ko jox moom mooy ñi kuufi yu ne di wax rahmatullah alayhim ñoom imam al-Kisaa'i ak ñeneen ñu mel ni ñoom euh, rahmatullahi ala al-jamii ñoom dañuy wax ne kallaa kaddu la goo xamante ne li muy moom mooy xaqan wa sidqan comme maanaam mooy dëgg-dëgg te mbir mi nii la voilà comme fi mu naan naan kallaa wal xabar waaw dëgg dëgg mbir mi noonu la demee wal xamar giñ naa ko ci euh, euh, xamar moom mooy euh, weer wi dégg nga mu ne kon ñoom ñi kon loolu moom mooy kallaa beneen kaddu gi nga xamante ne moom la kallaa di di di tekki rek moom mooy laa déedéet mbir mi demewul noonu kon bu boobaa kallaa moom ak laa maanaa benn benn lay doon waaye bu boobaa kaaf bi dafay ñëw ngir fettali li nga xamante ne moom mooy eh, déedéet gi déedéet déedéet déet mukk mukk maanaam mukk moom mooy kallaa mukk mukk comme li nga xamante ne kon maanaa bi loolu moom mooy euh, firi yi nga xamante ne moom la baatu kallaa am te buñ ko xoolee kon fii da gis ne borom subhaanahu wa bu ne kon ah, maanaam ne waa nga xamante ne dafa ni woon euh, moom daa bëggoon ñépp rek ñu jël leen dugal biir safara moom rek mu muccu Ah, borom subhaanahu wa taala ni ko mukk mukk mbir mi demewut noonu ba pare ni ko jajjul abadan loolu du mën ne xoolaatal li ngay wax xoolaatal li ngay def maanaam mooy laa ba pare ah, kon foofu ñaari maanaa yooyu ñoo ci gën a dëgër ci bu dee ci aaya bi léeg-léeg na mu am beneen maanaa bi comme niñ ko gisee léegi boo xam ne day tekki waaw ahankay lii dëgg la ma kon ala kulli xaalin maanaa yooyu noonu Euh, moom mooy euh, ba maanaay baatu kallaa kallaa nag dafa bokk ci baat yi nga xamante ne euh, dañuy wane ne aaya bii Makka la wàcce maanaam saar bi Makka la wàcce bépp saar boo xamante ne dañ cee gis baatu kallaa loolu baat la maanaam saar la boo xam ne day tekki ne Makka la wàcce kon comme te te te benn beneen beneen beneen bi nga xamante ne tamit loolu Ah, lay la la baatu kallaa di leeral tamit maanaam di tax nga nga nga nga mën koo xam moom mooy ne sa saar boo gis rek dafa fekk ne ci xaaj bu ñaareelu xaaju alquran bi ci la ne maanaam xaaj bu njëkk bi ci alquran te moom mooy li ko dalee ci fatiha baqara eh, ñëw ba loolu moom mooy digg alquran foofu yëpp maanaam eh, baatu kallaa ñëw fi comme ni nga xamante ne noonu la ko waykat bi waxete mooy Cheikh Abdou Aziz ad-Dabiri rahimahullah mu ne wa ma nazalat kalla bi yasriba fa'laman walam ta'ti fil qur'ani walam ya'ti fil qur'ani fi nisfihi al-a'la voilà mu ne wa ma nazalat kalla bi yasriba fa'laman walam ya'ti fil qur'ani fi nisfihi al-a'la euh, al-qur'an maanaam baatu kalla wàccul ci madinatul munawwara mooy yasrib noonu la tuddoon maanaam kon wàccul mukk madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam baatu kallaa wàcc fa kon fan la wàcc mu ne mu ne walam yàcc te ñëwul tamit fil qur'aan ci alqur'aan fii nisfihil a'laa ci xaajam bi nekk bi féete kaw foofu yëpp baatu kallaa amu fa moo tax al-Hajjaj benn euh, ndaw su ñëwee ñu daal di koy am maam tuumaal euh, mu daal di waat ne mu ne waat mu ne euh, fa billadhi hadafa kalimata kallaa fii nisfil a'laa min al-qur'aan waat naa ci ki nga xamante ne moom moo xasaf maanaam moom moo moom moo éclipsé maanaam moom moo bàyyi bañ a dugal baatu kalla ci partie bi nekk ci kaw ci alquran euh, Hajjaaj xamutoon loolu maanaam musu ko bàyyi xel jàng na alquran moo ko la ko xam na ko mais musu woon bàyyi xel ne euh, baatu kalla nekkul diggante faata baqara ba suratu Maryam kalla amu fa mu daal di mu daal ne eh xaaral ma daal maanaam de vérifier daal di gis ne ah waaye ndaw si kay. daal ne daal daal gis ne ak ni mu ko waatee mu waat ci yàlla mooma mu ne waaw kon baax na ba pare maa maanaam kàllaa muy comme baat la boo xam ne day jajjate maanaam mu daal di eh, jajju daal di koy bàyyi jajju mooy daal ne ah waaw man de ah, yedd sama bopp xoolaat sama bopp waaw eh, daal di mukk daal di waaw lii moom eh, naa ko bàyyi du ma ko def fi nga xamante ne foofu la kàllaa njëkk a ñëwee ci alquran maanaam kàllaa fanweeri yoon ak ñett la ñëw ci alquran ba alquran rek. fi nga xamante ne foofu la njëkk a euh, ñëwee mooy euh, ci euh, sooratu Maryama bi mu naan afara'ayta alladhi kafara bi ayatina wa qaala la uutayanna maalan wa walada attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'abda 'inda ar-rahmani 'ahda kalla voilà foofu la njëkk a ñëwee kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda wattaxadu min duni illahi alihatan li yakunu lahum izza kalla maanaam daal ñëwaat foofu kalla sa yakfuruuna bi ibadatihim wa yakunuuna alayhim didda kon foofu moom mooy fi mu njëkk a ñëwee ci alquran borom subhaanahu wa ta'aala bi mu naan ndax gis nga ki nga xamante ne dafa weddi suñu aaya yi suñu aaya yi liñ def ci asamaan si suuf si waaye tamit aaya yi nga xamante ne moom lañ wàccee ci alquran weddi ko ba pare naan taxaw am fitu ne la uutayan na maalan wa walada man yàlla lu baax rek la may defal ndax dina ma may ay doom dina ma may alal du bëri borom subhaanahu wa taala ne attalaal xayba ndax dafa jàkkarloon maam ndax dafa sëpp li nga xam te ne moom mooy kumpa amit taxada inda rahmaani ahda wala boog dafa am kóllëre gu mu fasanteeg borom subhaanahu wa taala bay wax loolu maanaam day nit ñi léeg-léeg dañ ciy gis ñoo ne ñoo dàq mooy yàlla waaye ñoom jàpp nañ ne lu baax rek na ñuy amul tukkee ci yàlla mel ni comme si dañu am contrat bu ñu signé ak yàlla ñoo lay wax ne ah, ba ah, borom ne déedéet borom foofu la njëkk eh, indee baaxu kallaa kallaa mukk dégg nga déedéet mu ne dinañ ko sa naktubu maa yaqulu wa namuddu lahu min bi azabi madda dinañ ko bindal li wax waxam jooju nga xamante ne déjà ay waxu yu dul dëgg la di di di def ay fausse déclaration ah di ko teg ci kaw borom subhaanahu wa taala yàlla na dinañ ko bind waaw ah, mooy ñi ñi ñi am na am na tamit ñu mel noonu ñoo xam te ne danoo gaaw ci ne yow yàlla dana la defal nangam yow di nga am nangam yow lu baax rek ngay am yow nangam voilà wala boog ah yow di nga mës a nekk nitu yàlla bu mag yow di nga mës a am lii kan laa ci xam mukk mukk parce que nit ki mën nañ ko wax loolu ba pare mu dem wër bu di ko nekk yi fa murtat sax waxu balaa di di nekk nekk say-say loolu yëpp mën na ne kallaa borom subhaanahu wa ta'aala sanaktubu maa yaqulu bu dee yéefir bi moom nga xam ne moom dafa am fitu di wax lu mel noonu moom déedéet dinañ ko bindal li nga xamante ne moom lay wax waa namuddu lahu min al-azaabi maddaat danañ koo këccal maanaam dañ ko yokkal mbugal ci kaw mbugal bi nga xamante ne moom lay moom la moom lay yelloo biir sama li mu wax ba pare borom subhaanahu wa ta'aala wa narisuhu maa yaqulu wa ya'tiinaa farda dinañ ko dootloo li nga xam ne mooy la mu wax la mu wax danañ ko ko bàyyee jël wax jooju yépp ak musiba bi yëpp ba teg ko ci kawam ba pare nag mu ñëw buy ñëw ci yàlla nag kenn lay ñëw du ñëw ànd ak mbooloo waaw ba pare wattaxadu min dunillahi alihatan li yakunu lahum izza ñuy jàppee yeneen ñu dul yàlla ñu jël leen def leen yàlla bu dee ñu njëkk ña daan nañ jël ay biddiw yi jant bi weer wi et cetera def leen ay yàlla ñenn ñi daan jël ay xërëm def leen ay yàlla ay ay ay ay ay ay di leen jaamu ngir jàpp ne dafa am ay ruux yu nekk ci ginnaaw yooyu yëpp yu représenté wu ci ginnaaw statue yi di di di di di soppandiku ci àdduna bi ñenn ñi tamit ay nit lañ jàppee ay yàlla. hatta ay yeneen jàppee nañ leen yàlla comme yéen yàlla Isa alayhi salaatu wassalaam am nañu wax ne moom ci boppam mooy yàlla wala boog doomu yàlla la borom subhaanahu wa ta'ala ne ah déedéet mbir mi demee wut noonu mbir mi demee wut noonu de wattakhadhu min dunillahi alihatan li yakunu lahum izza su ko defee ñoom ñu ciy sukkandikoo di am doole di am kattan. borom subhaanahu wa taala ne mukk moo mu daal di teg foofu la ñëwee tey ci ñaar ci saar bi ci ñaareelu yoon bi mu indi kallaa foofu la ko indee ndax soortu Maryama ñaari kallaa yooyu la am te foofu la ñëwee mooy noonu lañ jege wantoo mu ne kallaa mukk jajjul moo tax ñoom ñii ñëpp sa yakfuruuna bi ibaadatihi wa yaquuluuna alayhim didda ñoom ñëpp dinañu weddi jaamu yi ñu doon jaamu dinañ mukk ñun set nañ ci ñoom ñooñu doon jaam mais ñun set wa yakunuuna alayhim didda dinañu nekk ñu safaanoo ak ñoom ba pare e, waral leen kon foofu la alquran njëkk indee baatu kallaa fi nga xamante ne foofu la ko indee moom mooy sóoratu e, sóoratul e, humaza maanaam sóoratul humaza fi mu naan kallaa la yumbazanna fi xutama waylun li kulli humazatin waylun li kulli humazatin lumaza alladi jama'a maalan wa addada yaxsabu anna maalahu axlada foofu la waxee kallaa kallaa la yumbadanna fil xutama euh, kon muy ñi nga xamante ne dañuy wër di jëw di rambaaje di jaxase nit ñi waaye li kulli humazatin lumaza moom mi nga xam ne alladi wa addada foo fekk mi ngi dajale alal rek di lim waaw alladi jama'a wa addada yaxsabu anna maalahu axlada foog nga ne nag alalam dana ko saxloo ci suuf si wala boog dana ko saxloo ay bànneex dana ko saxlool ay bànneex dana tax ba moom dootul ñàkk ci mukk fu mu toll ci bànneex lay dund waaw comme comme que ka nekk ci soortu Kahfi nga xamante ne yamul ca loola sax waaye danaan wala ruditu ila rabbi la ajidanna xayran minha munqalaba su ma delloo sax ci yàlla faf man lu baax rek laa fay am parce que yàlla moom defal na ma teraanga ci àdduna li ma baax moo tax sama xol bi lu baax rek a ci nekk man dama baax. loolu moom moo tax yàlla defal ma terangay àdduna yéen ñii nga xamante ne nag yéen a ngi nekk ci jàkka yi yéen a seen kurus yi seen xol yu bon yi am dara waaw waaye nag baax na man moom man xam naa ni yàlla teranga ji mu ma defal du ko dindi defal na ma ko àdduna te dama koy defal àllaaxira ànd ak ne day dute ci loola ànd ak ne ay doxalinam yëpp dëppwul ak loola borom subhaanahu ne kallaa jajjul déedéet la yum ko zanna fi xotama def nañ ko sànni gis nga nabada li muy tekki la yum ko zanna maanaam def na ko sànni waxul sax ka koy sànni tellement que <laughs> daf koo doye dal waxul sax kan moo koy sànni biir safara mu ne la yum ba zanna danañu ko sànni te giñ ne dañ ko sànni wallahi dañ ko sànni noonu la alquran waxe la maanaam dafa am xasamu muqaddam mooy wallahi laam bi nga xamante ne mooy laamul xasam di giñ ak nuun bi nga xam ne nuunu tawkid la maanaam ci ginnaaw mooy la yumba zan na giñ naa ne taw tawkid mooy nuun boo xam ne day fentali di dëgëral wallahi giñ naa daañ ko sànni te amul sikk ci ne daañ ko sànni voilà nabaza saa yoo déggee moo tax euh, mooy loo xam ne dañ koo sànni ànd ak doyadal moo tax li muy wax naan euh, Eh, ñi nga xamante ne topp ñu alquran ak sunna ak maanaam ci yahuud yi ak naafeq yi ak ak ñi dul ak ak ñi dul ñoom ci yéeféer yi maanaam moo li wax beneen fa nabazuhu waraa zuhurihim dañ koo sànni waraa zuhurihim ci seen ginnaaw comme tey ñu jox leen loo xam ne soxla wuñu ko rek ñu daal di def nii sànni ko seen ginnaaw maanaam xeetu sànni win loolu moo tudd nabata dégg nga moo tax borom subhaanahu wa ne mukk kallaa maanaam foofu la mujjee ñëw ci alquran am na ay euh, atte yoo xamante ne tamit aju na ci baatu kalla euh, ci wàllu li nga xamante ne moom moo aju ci buntu euh, njàngin yi waaye ala kulli xaalin kalla dafa am maanaam ngir tënk daal ala kulli xaalin maanaam kon ci fanweeri place ak ñett yooyu la ñëw ci alquran ci fukki saar ak juróom ci fukki saar ak juróom ci euh, alquran euh, loolu amaan na dinañ ci dellu siwaat suñu ñëwee tey ci njàngati insha allahu taala mu inna ha inna maanaam baat la boo xam te ne day dëgëral maanaam euh, xarf tawkid la maanaam maanaam min adaat min adawaat tawkid maanaam dafa bokk ci yi nga xam te ne dañ koy jëfandikoo inna ngir dëgëral dara maanaam inna naka nangam euh, inna mooy lu wér ba wóor mooy comme ni nga xam ne gisoon nañ ko ci innahum mu ne kon inna haa maanaam haa damir googu du delluwaat ci safara bi nga xam xamante ne moom mooy euh, maanaam moom la gis maanaam dañ maanaam kon euh, damir gi fekk tuddaguñu woon safara gi ci boppam maanaam am naar mooy safara gisu tuddagu ko woon waaye Euh, pronom personnel bi delloo na ko ci loolu alquran daf koy def bi mu naan masalan xatta euh, tawaarat bil xijaab maanaam ba nga xamante ne dugg na tawaarat dugg na bil xijaab bi ci niir ci bi maanaam ci kiiraay yi moom mooy horizon bi te loolu li mu ci jublu mooy jant bi mooy jant bi te fekk ku dugg ko woon ak euh, walaw yu aaxidu naasu bi ma kasabu ma taraka ala zahriha min dabba maanaam nit ñi bu fekkonte ne yàlla da leen di jàppee lu ñuy jëf maanaam ne suñ ko defee tey tey tey mu mu fay leen ko mu duma leen kon maa taraka ala zahriha du bàyyi ci kawam moom maanaam te waxul la waaye même bu dee jotuñu ko tudd xam nañ ni safara lay maanaam xam nañ suuf si lay wax maa taraka ala zahriha du bàyyi ci kawam min dabbatin luy du kët maanaam loolu alquran daf koy jëfandikoo comme fii tamit ne innaha naka moom maanaam doonte jiituwul ci tudd safara waaye xam nañ ni safara lay wax maanaam ndax lan ndax siyaq bi maanaam ndax euh, ni muy waxee ba fii yépp day leeral ne safara lay wax loolu nag euh, mooy euh, junju maanaam mu ne kon innaha laza la boo xamante ne day tekki safara buy béll béll moom mooy mooy mooy mooy mooy comme li alquran wax rek sayas la naaran zaata lahab dañ ko sànni biir safara boo xam ne boroomu biir boroomu tàkk-tàkk bi bellu bellu la maanaam mooy lahab mooy flamme mooy tàkk-tàkk boobu euh, kon mooy euh, iltizaaz moom mooy iltihab maanaam moom mooy euh, ak tàkk-tàkk li nga xamante ne moom tamit alquran jëfandikoo na baat bi di leeral maanaam la laza maanaam jëfandikoo na feneen bi mu naan fa anzartukum naaran talazza maanaam maa ngi leen di xupp di leen waar ci safara boo xamante ne talazza ma ngay tàkk loolu euh, mooy luy ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ñu wax ne baat bi foofu la jógee wax nañ tamit ne laza mi ngi juge maanaam ci maanaam cosaanu ba maanaam cosaanu baat bi lazava la maanaam bi maanaam mooy euh, ñu ñu daal di soppi za euh, bu mujj bi ngir diis bi muy diis ci kàddu yi ci waxin wi muy laza moom maanaam muy muy muy daama mooy tekki daama lu sax voilà maanaam kon iltizam bi tekki kon ak dawaam loolu lay tekki kon ñu ne kon foofu la jóge ala kulli xaalis ñaar yëpp mën na ne moom mooy ne day tàkk te tàkk boobu noonu day sax maanaam kon euh, laza jóge foofu laza nag euh, benn euh, couche la maanaam benn partie la ci partie safara xam ngeen ni safara moom ay dara darakaat la maanaam ajjana ay darajaat la ajjana moom ay darajaat la maanaam mooy ay degré la jëm ci kaw loolu mooy daraja mooy degré jëm ci kaw ay niveau la ay étage Euh, ku gën a féete kaw rek yow ya nekk ci étape bi nga xamante ne moom mooy bi gën a tawee ci àjjana euh, kon te moom moom nag moom mooy comme li yeneen bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam innahu la jinaanun wa inna abaka qad asaabal firdaws al a'la maanaam loolu la Jaabir radiyallahu ta'ala anhu wa kama qala sallallahu wa sallam ne ko euh, yow de ne ko ne moom ay àjjana la maanaam àjjana du benn àjjana kese ay àjjana la waaye nag sa baay moom am na fi nga xamante ne moom mooy euh, al firdawsul ala muy sayyidna euh, Abdullah ibn euh, Amr ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu kon li nga xamante ne moom mooy kon àjjana moom ay daraja la waaye safara moom ay ay darakaat la daraka gis nga arab ni mu ci fiqhu lugha maanaam daraja moom mooy ay étage yuy waaye yu jëm ci kaw mooy degré yi loolu mooy daraja waaye li nga xam ne moom mooy daraka moom mooy kaaw kaaw maanaam moom mooy ay ay étage yu jëm loolu moom mooy daraka mooy kaaw moom la moom la tubaab naan kaaf maanaam ay kaaf la safara euh, kon euh, daraja yi euh, safara yi nag bi nga xamante ne moom mooy daraja bi ci njëkk te maanaam moom mooy fi féete kaw safara moom mooy na ma maanaam jahannama euh, moom la alquran di gën di bëri sax lu muy tudd euh, mais moom mooy étape bi nga xam ne mooy bi gën a superficiel ci safara mooy bi gën a féete kaw mooy bi gën a woyof tamit mooy bi gën a yomb te yombul mais maanaam mooy mooy bi gën a woyof mooy jahannama dina ñëw insha allahu taala ci benn bu ci nekk ci safara yooyu lan lan moo fay dugal nit maanaam lan moom mooy jikko yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk waaye maan loolu ci jàngat yi incha allah taala waaye fii rek dañuy wax rek li nga xamante ne moom mooy état bi maanaam kon safara bi nga xam ne moom moo féete kaw moom mooy jahannama deuxième étape bi nag moom mooy lava bi bi moom moo fi moom moom moom moom moom mooy mooy deuxième bi mu am euh, troisième bi moom mooy xutama mooy dégg bo léegi la yumbazal na fi xutama boobu moom mooy troisième degré bi quatrième degré bi moom mooy saqar moom tuddoon nañ ko sa yusri fi saqar wa ma adraka ma saqar dégg nga ko lawaahatun lil bashar alayha tis'ata ashar waaw ah, ak ah, innal mujrimina fi dalalin wa sawr yawma yashabuna fi an-nar ala wujuhihim dhuqu masa saqar ak wa ma ah, ma salakakum fi saqar maanaam yooyu yëpp kon saqar mu am loolu moom mooy ñeenteel bi Euh, juróomeelu étape bi moom mooy sa'ir voilà law kunna wa qaalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna min ashabi sa'ir waaw fa'tarafu bi dhunubihim euh, bi fa suhqan li ashabi sa'ir sa'ir moom tamit beneen étape la ci tàkk-tàkk safara ci ci safara moom mooy juróomeelu étape bi juróom-benneelu étape bi mooy jaxiim euh, kon Euh, ak jaxim tamit alquran bëri na mu koy tudd euh, euh, jaxim dégg nga kon boobu moom mooy juróom benneelu étape bi juróom ñaareelu safara te mooy fi gën a suufe mooy fi gën a doyoor ci safara moom mooy haawiya voilà wa ma adraka ma hiya naarun haamiya maanaam haawiya boobu alquran di tudd moom mooy juróom ñaareelu étape kon juróom ñaar yooyu ñooy juróom ñaari étape safara safara euh, dina ñëw ci jàngat yi incha allahu taala lan mooy tax nit ci mérité benn bu ci nekk ci ñoom euh, ngir ne fii moom euh, dina wax ci saar bi dina wax kan moom mooy mérité l'avoir moom fii moom fii dina ko wax ci ay bi ay yi di ñëw incha allahu taala naka noonu fële tamit fa anzartukum naaran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla boobu tamit wax na fa kan moo ko mérité mu ne kon moom a nazzaa nazzaatan maanaam am na a nazzaatun tamit maanaam kon bu boobaa day daal di nekk rek moom ne laza bu boobaa nazzaatun mën na nekk euh, badal maanaam mën na nekk tamit euh, leneen maanaam euh, mooy nazzaa moom mooy ne mooy day day bijj wala boog day rocci nazzaa day rocci mën na bu fekkente ne day daal di nekk innaha laza bu nekkee nazaatan bu booba mën naa nekk xaal maanaam mooy xaalu birbiri googu maanaam ni muy tàkkee noonu xaalam mooy day rocc ci maanaam kon comme euh, euh, wa huwa al-haqqu musaddiqan limaa ma'ahum maanaam comme ne alquran wax mooy ne dëgg la waaye musaddiqan mbiram nekk aji dëgg la kon nazaa nazaatun moom mooy luy rocc maanaam nga gis ne an mooy luy luy mais mu nazaa euh, mubaalaga la siixatu mu mubaalaga moom mooy euh, dafa extrapoler maanaam euh, baat bi dafa extrapoler ci ni nga xamante ne noonu lay fekkee maanaam ni mu mënee rocc dafa garaaw loolu moom moo tax day rocc rek nazaa mooy rocc nag dafa am ñaari maanaa yu ci nekk maanaa bu njëkk maanaam maanaa bi nga xamante ne. Euh, moom mooy maanaam njëkk bi maa maana maanawi la maanaam naza mooy rocci rocci maanaam mën na nekk maanawi waaye rocci mën na nekk xessi xessi mooy am nazul xessi wan nazul maanawi maanaam rocci goo xamante ne xessi la mooy euh, lu lu ñu mën a làmb di ko daj la maanaam loo xam ne lu matériel la euh, lu concret la voilà mooy xessi lu concret maanawi mooy lu abstrait mooy loo xamante ne ci maanaa rek nga ko mën a xalaat ci sam xel rek la mën a nekk mais mënoo koo gis nii ci ay bët mënoo koo lamb tam di ko di ko daj te doo ko mos maanaam loolu moom mooy maanaam yi loo xam ne ci sam xel rek ko mën a euh, daje mënoo ko daje ci sa cër yi beneen bi ci def maanaam dañ koy daj ci cër yi maanaam dañ koy mën a yëg euh, comme fi nga xamante ne borom subhaanahu wa taala foofu lay waxee ne yéen ci yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam dina wa naza'a yadahu fa idha hiya baydaa'u lin-naaziriin yàlla Musa alayhi salaam Euh, loxoom ci euh, euh, wet gi ci wàll gi maanaam fa nasaa bi mu roccee yadawoo maanaam rocc gis nga maanaam bi mu xëccee génne yadawoo loxoom rek daf mu daal di weex tàll voilà maanaam comme fanza yadaka ila janabika taxruj bayda voilà min ghayri su'in loolu tamit maanaam mooy loxo bi nga xam ne moom la la tegoon ci wàll gi ci wetam rek nee na mu daal di ko maanaam rocc ko mu génne ko fi mu nekkoon ci ci biir yaram bi ci ci biir euh, yére yi rek mu daal di génn daal di nekk lu weex tàll kon loolu da gis ne rocc googu loolu lu ñu mën a euh, lu ñu daj la euh, ak tamit fi borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan tanzi'u an-naasa ka'annahum a'jaazu nakhlin khaawiya te aaya boobu day wane day wane dëgg-dëgg lan mooy lan mooy rocc rocc maanaam mooy ku buddi dijjiti parce mu ne inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsin munhamir tanzi'u an-nas ka'annahum a'jazu nakhilin khawiya ah maanaam waa'aat nga xam ne dañoo tooñ borom subhaanahu wa ta'ala waaye ay nit ñu ñu njool lañu woon maanaam ñoo xamante ne ñoom buñu daan taxaw dañ daan tolloog datt yi datt tàndarma yi maanaam dañ daan tolloog njàpp yi voilà ñoom comme à peu daan noonu lañ daan toll maanaam moom dañoo ngandoon njool borom subhaanahu wa taala ngelaw lu sedd la lim yabal ngelaw parce que ñoom lan lañ doon wax ñoom dañ doon wax ne man man ashaddu minna quwwa ana kan moo ñu ëpp kàttan borom bi nag awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa xanaa gisuñu ne yàlla bi nga xam ne moo leen bind moom moo leen ëpp kàttan wala gën a tarle maanaam dañoo beewoon ci suuf nga gis ni borom subhaanahu wa ta'aala doxale ak ñoom maanaam mooy comme rek masalan tey ñun suñu société yi dañoo demoon a dem ba nga xamante ne waxuma la waaye xattaa jullit ñi sax bari nit ci ñoo xamante ne dañoo demoon ba maanaam dañ doon douter sax est-ce que yàlla mën na maanaam na mën na mën na duma est que sax yàlla moom ci boppam maanaam day gis ne. jullit ñi seen ngëm dëgërul sax fi mu toll boo leen waxoon ne société occidentale yàlla mën na leen a njëkk wan leen boppam maanaam duma leen te duñ ci mun dara sax nga gis ne xataa waxuma la yéeféer yi waaye jullit ñi seen bopp sax day dañu doon dañuy maanaam bëri nit ñoo xam ne dañ doon commencé dute ci loola borom subhaanahu wa ta'ala yabalul sax ngelaw li comme ni mu def ak aat mais dafa yabal loo xamante ne ci ngelaw lay daw wala loo xamante ne sax duñ ko gis te boo ko bàyyee ci ngelaw li moom kese day dee muy muy virus bi mu jàpp gaa yi di leen di leen def loo xamante ne te boo xoolee société occidentale bi moom maanaam gis ngeen mbas mi société occidentale bi la gën a rajaxe te loolu yëpp day wane li nga xamante ne noonu la borom subhaanahu wa ta'ala amee kattan ci mën a def lu ko neex segam lu sew noonu lu tuuti noonu nga xam ne doo gis muy jaar ci ngelaw gi te boo ko bàyyee moom kese ci ngelaw gi sax moom day dee maanaam ngir néew doole gi néew doole waaye mu mën a terrasser leen ñu di di jàpp di rey see ñoo xamante ne yow benn nit tey boo leen ko reyeloon ñu mobiliser armée yëpp dem guerre ji ak yow parce que benn nit nga leen reyal imaginer léegi mu reyal leen ay ay ay ay ay ay de milliers de personnes boo boolee Occident yëpp mu boolee mu reyal leen ay centaines de milliers de personnes sax mën na yegg ci million te munuñ ci dara. kooku mooy yàlla za kooku mu kooku mooy rabbul alamin mooy borom kattan ak borom sañ-sañ bi waa aat nag moom lan lañ doon wax yàlla noo ñun kat moo ñu ëpp kattan mu ne wax ah, mu ne xanaa gisuñu ne yàlla bi leen bind moo leen ëpp kattan borom bi tekki ne wa kaaru bi ayatillahi yajhadun dañoo nekk ñoo xam te ne dañ doon dànke di bañ di lànk li nga xam ne moom mooy aaya yàlla yi kon. Ah, mais ñoom borom subhaanahu wa ta'aala ngelaw la yabal waaw fa arsalnaa alayhim riihan sarsaran fii yawmi nahsin munhamir tanzi'u an-naasa ka'annahum a'jaazu naxlin munqa'ir naam ka'annahum a'jaazu naxlin munqa'ir ah, beneen bi am tanzi'u an-naasa ka'annahum a'jaazu naxlin xaawiya boobu moom mooy ah, bi nekk ci sooratul Haqqa mais bii mooy bi nekk ci sooratul Qamar maanaam mooy day rocc nit ñi nit ñi lay buddi maanaam ngelaw loolu mu yabaloon ngelaw lu sedd la dafa dafa sedd borom bi moo yéeme xam ngelaw ñun gis nga ngelaw léeg-léeg sax yow doo gis maanaam maanaam non seulement doo gis léeg-léeg man maanaam doo ko sax sentir borom bi subhaanahu wa ta'aala def ngelaw li ñëw di dugg ci sa biir yaram di ci def lii di ci liggéey lam ci liggéey di génnaat te yow doo ko sax bàyyi xel maanaam ni mu suuf seree loolu tuuti noonu borom loolu la jëfandikoo yaa subhaanallah mais di dijj gi maanaam gis nga tanzi'u naas da doon roj da roj di buddi nit ñi ba ñu mel ne ay dàtt tàndarma yu yu yu buddeeku maanaam mooy jéem nañu taxaw jéem nañu résister def lu ne mais ngelaw li da leen di guddi yëkkati leen ba ci kaw dóor ci suuf waaw bor borom bi moo yéeme maanaam loolu mooy guddi rocc beneen euh, maanaam euh, naso boo xamante ne Euh, boobu moom euh, maana wii la maanaam ci maanaa la du lu ñu gis comme fi alquran naan wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin maanaam dañuy rocci lépp loo xam ne nekkoon na ci seen xol ci ñegg-ñegg lépp lu nekkoon maanaam gars bu ñu demee ba war a dugg àjjana koo mere woon fii ci àdduna boo bare naan bàyyi rek même bu ñu demee ba àjjana dina continuer di ko mere nangam nangam xamal ni eh, da wax waxu ko mer rek da ngay wax waxu ko mer rek mais boo leen demee àllaaxira loolu du am boo leen demee way borom bi ne wa naza'na ma fi qulubihim min xillin allah allah comme li Seydina Ali waxoon karamallahu wajhahu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne miin miin yàlla wallahi aaya bii ci ñun ñaar ñi la ko wàcce voilà ndax jàmmarloo gi jàmmarloo waaye ñu toog fàttaliku ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na leen xew-xew boobu dina am mu ne wallaahi aaya daf mel ni ci ñun ñaar la ko yàlla wàcce mooy dañoo rocc lépp loo xamante ne am ñagg-ñagg la malentendu la bu am seen diggante borom subhaanahu wa ta'ala rocc ko ci seen xol ajjana tam gars yi bu ñuy dugg ajjana noonu la yàlla di def mooy day rocc xolu ci xol lépp loo xamante ne ak merlaak ñagg-ñagg yooyu yëpp ah ay merewaatee yooyu yëpp lay jëm jëmee nu ñu mel mu ne ixwaanan ala sururin mutakaabilina ay mbokk lañ yoo xam ne dañu nekk ci seen kaw gaagu naay jà jàmmarloo nag jàkkarloo kenn du woon kenn ginnaaw daa lañ ci yàlla boole kon ajjana euh, maanaam loolu moom mooy maanaam kon looloo ko am mooy borom soxna daf koy rocc waxul sax daf koy dindi daf koy rocc maanaam ba xam ne dara doot fa des li nga xamante ne tamit moom mooy euh, comme lu Yonent bi sallallahu alayhi waxoon bi euh, mu amee doom benn maanaam kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum bi mu amee doom mu ñëw ne ko ci kaw kaw yi mu ñëw ne ko mais man sama doom man dama weex sama. Euh, sama soxna dafa weex mais sama doom ji moom dafa ñuul quoi mais lan moom moo tax mu ne ko mais am na gëllëm mu ne ko waaw am nga gëllëm mu ne ko am mu nu mel mu wax ko ko mu ne ko waaye maanaam mu ne dafa xonq waaye am na benn tache bu ñuul bu nekk ci moom mu ne ko loolu taas boobu lu ko fa indi mu ne la allahu nazaahu xëy na sidit moo ko bit moo ko xëcc moo ko moo ko moo ko rocc maanaam li muy rek mooy xëy na sidit moo ko xëcc ba tax maanaam mooy ay maamam xëy na moo amoon ku ci ñuuloon noonu mu ne ko yow tamit sa doom ji noonu la mel rek mu ne la allahu nazaahu erq te lool xam nga xaqiqa la nga gis ñoo xamante ne dañuy weex ñu jékki-jékki am doom yu ñuul comme comme ni muy dalee ñenn yenn américains yi nga xamante ne léeg-léeg dañuy nekk ay nit ñu ñuul jékki-jékki rek doom ju weex juddu ci maanaam ñu daal di xam ne kon ñoom amoon nañ maam ju weex ci biir eh, eh, ci biir peuple américain bi naka noonu mën naa dal day dal ku ne dégg nga kon eh, li nga xamante ne moom lañ maanaam li ci jublu woon rek mooy ne nasa maanaam li muy tekki mooy jazaba mooy bijj xëcc attiré te bu boobaa rocc googu ma day daal di tekki bijji day daal di tekki day daal di tekki rocc léegi nag fii nag mu ne nazaa kon euh, li nga xamante ne moom mooy safara boobu moom ni muy def ci yaram bi mooy da koy bijji da koy xëcc maanaam nga gis ne kon ñaari maanaa yëpp mën nañoo daje fii moo tax Alxuraan tudd na tamit ñeneen ñoo xamante ne nazaa mooy comme malaaka yi muy tuddee wan nazaatu gharqa maanaam ñoom dañuy bijji dañuy xëcc ruux yi maanaam mooy yooyu ruuxu yéefér yi buñ koy xëcc duñ ko xëcc ndànk mais dañ koy xëcc bu baax rocc ko maanaam mooy wan naazi'aati maanaam loolu benn la ci maanaay baatu wan naazi'aati donte borom xam ne wuute nañ eh, rahmatullahi alayhim ci eh, maanaa yi lan la baatu maanaam maanaam wan naazi'aati ñan la ci borom subhaanahu wa nam ma dégg nga kon eh, maanaam day xëcc maanaam day rocc day buddi li shawaa maanaam mais guddi bu bu mag la koy def ba pare euh, man maanaam da koy buddi ci ci ci ci kon euh, xessiyan maanaam mooy ci loo xam ne dañ koy mën di làmb di ko def mooy de manière concrète dañuy xëcc dañuy bijji yaramu nit ki waaye tamit maanaam dañ koy rocci waaye mën nañ nekk ne dañ koy rocci maanaam rocci woo xamante ne moom mooy rocci maanaa tamit mooy ne nit ki day am faiblesse carrément dootu yëg dootu amati benn doole ndax doole yëpp rocc nañ ko mu ne kon nazaatan li shawa ñeel li nga xam moom mooy shawa ah, shawa ah, dañuy wax ne ah, maanaam borom ko xam ne rahmatullah dañ cee wuute ñi nga xamante ne mooy maanaam boole ci borom xam-xam yu rahmatullah dañoo jàpp ne li muy tekki comme imam Mujahid ah, ak seen ak sëriñam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ñoom dañoo jàpp ne li nga xam ne moom lay tekki moom mooy euh, jildu raksi maanaam moom mooy deru bopp bi maanaam mooy ne kon safara boobu bu tàkkee day rocci li nga xamante ne moom mooy deru bopp bi yàlla na yàlla sàmm wax ju mel wala ju ko jege. gis nañ ko ci waxu euh, euh, Abul Aliya ak euh, Hasan al ah, ak Sabit al Bunani maanaam rahmatullah al jami' ñoom dañ ne mooy makaarimul wajhi maanaam moom mooy wala hasanul wajhi maanaam li nga xam ne moo taaru ci kan xar kanam nit ki maanaam xar kanam bi loolu lay bicc loolu lay xëcc loolu nag alquran Euh, dëggal na ko maanaam wax na wax ju mel noonu fi nga xamante ne foofu naan wa in yastaxiisu yughaasu bi maa maa'in kal muhli yashwil wujuuh boobu bax moom alxuraan dëggal na ko maanaam wala boog indi na lu mel noona mooy ne ñoom yastaxiisu waa safara suñu euh, ne dañoo bëgg ko leen xettali ci ndox ci indil leen ndox mu ñu naan yughaasu bi maa'in dañ leen di indil ndox parce que xam nga xaysu alquran su koy tudd lim ci lim ciy jublu mooy taw comme huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu moom mooy wàccee taw maanaam ngir ne day xettali waate ngir ne taw bi ba ba'da ma qanatu ginnaaw bi nga xamante ne maanaam xaddi nañ ba'da ma qanatu ginnaaw bi ñu xaddee ne nawet bi yàqu na taw amatul nit suñu jur gaa ngi dee borom subhanahu wa ta'ala wàccee ndoxum taw mu dundalaat lépp loolu nag. mooy alxays ndax day ñëw di xettali waat waaye ñoo bu ñu bëggee ku leen xettali ci may leen ndox borom soo wa ta'aala ne dinañ leen xettali ci may leen ndox waaye bi maa inkal moom ndox moo xamante ne comme ruuy la maanaam gisoon nañ al muhlu mooy comme deret wànjar la wala ba ruuy wala yi nga xamante ne moom mooy xet bu naqari gi nekk biir safara nit ñi loolu da leen di wàccu loolu bëri ak li ñuy lekk zakkum bi garab googu nga xamante ne bu amee. Euh, yooyu yëpp la jël mu nekk loo xam ne lu ñu baaxal luy baax la loolu lañ leen di joxaat ñu war koo naan nga xam te ne buñ ko séenee seen xar kanam yi day buddeeku maanaam der bi nekk ci xar bi day buddeeku tegu ci tellement que dafa tàng mooy yes wi bu bu boobaa kon day daal di tekki ne euh, lu tax moom mooy euh, ndax de de de de de shawaab moom mooy lakk mashwiyu mooy loo xam ne lu ñu lu ñu lakk la moom moo tax yàpp mooy lu ñu ruutu lu ñu lakk mooy dégg nga gaay naan mishwi ah maanaam foofu la jóge nga xam ne safara moom noonu lay def yaa subhaanallah borom bi moo tax mu ne bit sharaabu wa sa'at murtafaqa ay waay googu naan moo bon googu naanu moo bon boisson bu bon a ngoog naka noonu yu ñaaw a <coughs> euh, kon loolu tamit moom mooy borom bi kon subhaanahu wa si wax ne euh, ci ay yi maanaam euh, maanaam kon loolu ñaari maanaam ñaari maanaam beneen bi ci des moom mooy Euh, ñu ne shawaa mbooloo la ci shawaatu shawaatu euh, moom mooy mooy ciri yaram yi mooy atrafu mooy atraful insaan wa maa laysa bi maqtal naka noonu tamit euh, bu dee ci fars bu ñu nee shawaatul fars wala shawal fars mooy mooy cëri fas bi mooy li nga xam ne moom mooy tànk yi maanaam mooy lépp loo xamante ne pluriel shawaa kon pluriel la ci shawaat bi tekki lan bi tekki euh, cëri doomu aadama yi moom mooy loxo yi ak tànk yi euh, ak mboolem partie ci yaram bi boo loo xamante ne maanaam boo ko daggee nit ki du dee maanaam lépp loo xam ne ci yaram nit ki boo ko daggee nit ki du dee rek loolu la ñu tuddee shawaat ku mel ne imam Qatada euh, rahimahullahu taala moom dafa ni mooy yaramu nit ki ci boppam maanaam yaram bi yàpp bi maanaam euh, al-lahm wal asab maanaam yàpp suuxu nit ki suux gi maanaam nit suux la ñuy wax lu ñuy wax yàpp eh, voilà rab yi la wax yàpp maanaam mooy jur gi ñooñu la wax ne lii yàpp la wala ndawal eh, waaye li nga xamante ne moom mooy nit nit dañ naan suux maanaam mooy kon suux ak li nga xamante ne mooy sidit ak neer yi yooyu moom mooy ah mooy lépp loo xamante ne dafa wuuteeg yàq maanaam lépp lu dul yàq ci doomu aadama rek lool moom mooy ash maanaam kon nga gis ne yooyu yëpp lay lakk yooyu yëpp lay lakk waaye ala kulli lépp mën naa duggaale ci biir ne yaram bi yëpp der bi ak mboolem li ci nekk loolu duggaale la ci biir ab aaya alxuraan tam dëggal na ko ndax borom subhaanahu wa ta'ala dafa ne innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adab ñi nga xamante ne dañuy weddi suñu aaya yi innal ladhina kazzabu bi ayatina sawfa nuslihim naara ñoom daañu leen sànni biir safara borom subhaanahu wa ta'ala ne kullama saa yoo xam ne rek nadijat juluduhum seen der yi dafa lakk ba ba jeex. rek baddal naa xam gulu dan xëy raxam ñu daal di wuuleen di wuute leen beneen der bu nekk ci kaw beneen bu bokkut ak bii li yazuqul azab bu ko defee ñu mën a mos mbugal bi maanaam kon yooyu yëpp da koy dëgëral kon safara day nekk loo xam te ne nazaatan li shawa kon shawa maanaa yooyu yëpp am na ko te du'u day woo maanaam ci baat bi ci addu'a la jóge mooy woote maanaam euh, man képp koo xamante ne adbara dafa wane ginnaaw wata walla ba pare du mooyu maanaam euh, tadoo day woo fii nag borom xam-xam tafsir itam dañ cee wuute ku mel ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dafa ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafay def ne safara yawmal qiyaamati danaan day woo ñi nga xamante ne ñoom ñooy mu ñooy ñi ñi ñi fa war a dugg ci seen seeni tur naan ko yaa kaafir taala yaa yaa munaafiq yow yow yéefir bi kaay fii yow naafiq bi ñëwul maanaam di leen woo ci seeni tur loolu jombul ngir ne borom subhaanahu wa taala euh, maanaam euh, wax na ne ci alquran ne léeg-léeg am na ñoo xamante ne maanaam bu ñëwee ci ka seen xar kanam euh, deri seen deri ak seen yaram yi seen cër yi dañuy wax borom subhaanahu wa ta'aala mën naa wax loo kon li nga xamante ne moom mooy euh, mooy safara loolu jombul waaw comme ne hatta iza jaa'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluduhum bimaa kaanu ya'maluun wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alaynaa qaalu antaqana allahu alladhii antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'uun borom subhaanahu wa ta'aala ne gaa dem sawara bu ñu yóbbee ba ci kanam sawara qaalu li jul nee na shahida alayhim sam'uhum wa absaaruhum wa juluduhum bimaa kaanu ya'maluun maanaam seeni dégg-dégg yi sam'uhum seen dégg-dégg wa absaaruhum seen gis-gis yi wa juluduhum ak seen der yi ñoom ñëpp dañuy seede bimaa kaanu ya'maluun ci luñ doon def foofu sax julud maanaam der bi borom xam-xam ne rahmatullahi alayhim nañ ci baat der boobu lan lay ñi nga xamante ne mooy euh, ñeen ñi dañ ne julut mooy der yi mooy euh, li nga xam ne moom mooy li lalu ci kaw yaram yëpp muur ko euh, te muur suuf bi am nañ ak ak ak yax yi am na ñu ne déedéet borom subhanahu wa ta'ala kinaaya la jëfandikoo maanaam dafa jëfandikoo maanaam dafa waxee wax bu rafet daañ ne der maanaam fekk li mu ci jublu mooy awra yi maanaam moom mooy bu boobaa ñoom seen dégg-dégg yi seen gis-gis yi ak seen awra yi wala boog seen dégg-dégg seen gis-gis yi ak mboolem li nekk ci yaram bi ci der yi rek dañu daal di seede waral leen bu ko defee ñoom ñu wax seen der yi daal di jublu ci ne li ma shahidtum alaynaa lan moo tax ngeen di seede waral leen qaalu bu ko defee ñoom ñu ne antaqana allahu allazi antaqa kulla shay'in ki ñu wax loo mooy yàlla mi nga xam ne day wax loo bépp bi wa ilayhi turja'un ci moom ngeen dellu moom ngeen di dellu moo tax euh, loolu sax. Euh, dañuy wax ne mi ngi amee ci bi nga xamante ne yéeféer yi ak naafeq bu ñu leen demee ba war leen dugal sawara maanaam dañ leen koy teg nga léegi nag wax leen ñoom nag ñu commencé waat ne mukk déedéet defu ko woon maanaam ñu commencé mooy comme li liñ gis ci suñu jotaay bi weesu nga xam ne surtout yi nga xam ne dañuy waat di giñ ne abadan ñoom musuñ def lii di waat borom subhaanahu wa ta'aala bu boobaa nag da leen daal di noppiloo maanaam day noppiloo làmmiñ bi ba pare wax loo mboolem cër yi borom bi def loolu nag subhaanahu wa ta'aala jombul ci moom moom muy mën a wax loolu li nga xamante ne moom mooy lan moom mooy safara muy woo gaa yi ne euh, safara day génn maanaam ñëw ngir ngir jël si nit ñi mu loolu moom mooy kon maanaam ah xaw woo googu maanaam moom mooy xëcc googu loolu moom mooy euh, day tekki loolu beneen maanaam bi ci mën a nekk tamit mooy da leen di woo moom safara day woo ñi nga xamante ne ñoo ko yelloo maanaam moom mooy fi mu ne comme ni àjjana di waxee ni yàkkamti na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yelloo ñu ñëw dëkkee ko noonu la safara di yàkkamtee di wax ne gars yi gaaw leen ñëw gaaw leen ñëw moo tax borom subhaanahu wa ta'aala sax su su ko euh, su ko su suy dugal maanaam day yàkkeeku comme ne Alxuraan wax ne yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti fa taqulu hal min mazid bis lay doon boo xamante ne yow man xiyaamati bis boobu dinañ wax sawara ndax ñu ndax fees nga maanaam dañuy duy duy mu ne ko ndax fees nga bu ko defee safara ne hal min mazid ndax ndax mën nga maa dolli waaye ndax am na lu ñu may dolli kon loolu yëpp mën na koo tekki waaye kan moo ci dugg mooy man ka nga xamante ne add bara dafa dum dafa dafa wane ginnaaw ndax add bara safaanam moom mooy aqbala maanaam mooy dëgmal mooy ñëw ci kanam maanaam mooy az-zihaabu ila ila ila al-qabla maanaam ah, wala boog ah, wala al-iqbal maanaam ila al-iqbal maanaam mooy di jëm maanaam di dem ci kanam di dem ci al-iqbal maanaam di dem di dëgmal di jëm ci kanam loolu moom mooy aqbala contraire bi nag moom mooy adbara mooy wane ginnaaw mooy kon wane ginnaaw loolu moom moo tax ad mooy gannaaw al-qubul mooy kanam. Euh, maanaam doom mais loolu mooy doomu aadama doomu aadama bu ñu ne kanamam wala ginnaawam loolu la maanaam kanamam euh, loolu nag euh, sama mbokk wolof yi léegi ñu bëree bëri dañuy jaawale kanam ak xar kanam maanaam xar kanam mooy xar kanamu nit ki mooy mooy mooy moom la tubaab naan visage mooy lañ ñu wax wëj ci arab mooy xar kanam mooy li am bët nopp bakkan gémmiñ tàmbalee ci fii borop fii karaw gi di saxee ci kaw ba ci euh, sikkim bi am nag kanam buñ ne kanamu nit ki mooy awram buñ ne ginnaaw mooy euh, mooy awram ci ginnaaw buñ ne digg ginnaaw muy mooy digg ginnaaw moo loolu nag mooy la dóom maanaam maa ci si digg ginnaaw loolu wuute nag ginnaaw wuute nag kanam euh, ak xar kanam waaye léegi moom Euh, ñu bëree bëri dañuy wax euh, maanaam bu dégg wolof sax affaire bi da koy soke maanaam bu déggee ñu naan kii kanam gi daa mel nii kii kanam gi nii alors que kanam maanaam xar kanam la ci wolof maanaam ku dégg wolof nag a mais après dina jéem a comprendre li bëgg a wax mais rek maanaam image bi faaw bopp bi ngir ni waa ji waxe kon euh, addabara ginnaaw kon képp koo xam ne da ngaa wan ginnaaw. woote yàlla bi dégg nga alquran ak sunna loolu lay tekke wata walla mu daal di dummóoyu dummóoyu moom mooy moo mooy araba voilà mooy wan ginnaaw alquran ak na rek maanaam moo nga gis ne boo xoolee lii nii ak euh, ak tafsir la rek maanaam mooy euh, waaw ji di ñëw maanaam nekk conjonction coordination de coordination mooy et fii nii maanaam bi mu fi am rek moom mooy day gën a leeral li nga xamante ne moom mooy li mu def maanaam mooy wan ginnaaw li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy alquran ak voilà maanaam mooy dummóoyu alquran ak sunna dem nekk ci yeneen nekk ci caaxaan jublu ci àdduna mu ne kooku la safara di woo kon dañu gis ne dinañ ci ñëwaat safara boobu mooy lazza insha allahu taala dinañ ñëw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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إن نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا